newoon ci riwaaya bi ñu doon gis te mu nekk ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullaahi aleyhi muy nettali keroog bi mu tuubee ak li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ko fekkoon mu tombe woon ak am ñu ñëwoon doon ko jàmbat kenn ki doon jàmbat ñàkk keneen ki doon jàmbat insécurité bi am ci réew mi en tout cas moom fa mu jóge aleyhi salaatu wassalaam doon tontu waaye tontuwuleen directement waaye dafa wax ak ki ñu fekk mu toogal muy seydina adi ibn xaatim imaam al buxaari yi raxmatullah aleyhi dane woon xaddatani muhammad ibn al xakam dane woon nettali na ma sama sëriñ di Muhammad ibn al-Hakim nee na axbarana an-Nadru ki ñu nettali mooy an-Nadr qaala mu ne axbarana Israa'iilu ki ñu nettali mooy Israa'iil ki ñu xabaare qaala moom Israa'iil nee na axbarana xabaare nañu Sa'd at-Taa'i di Sa'd te ko joowoon ci waa Tayy qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu muxillu bnu xalifa ki ñu xabaare mooy muxillu bnu xalifa an adiy bn xaatimin mu jële ci alimaam alsaxaabi adiy ibn xaatim radiallahu anhu kon loolu doon càllale bi gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ñooñ doon jàmbat si ni mu def seydina adi la tourné na ko fa in taalat bika xayaatun la tarayanna ad-dacinata tartaxilu min alxiirati xatta tatuufa bilkacbati laa taxaafu axadan illa allah ne seydina adi mim toogaloon xool ko ne ko ginnaaw bi mu ko ne yaa adi hal carafta alxiira ne ko est-ce que xam nga alxiira la grande métropole newoon ca frontière dëkku perse yi mu ne ko gisuma ko waaye xabaare nañ ma ko mu ne ko fa in taalat bu saw fan guddee di gis jigéen jóge foo fële xiira ñëw ba ci kaabatullah al dal di koy wër du ragal kenn kurul borom bi subhaanahu wa taala Adi nee na wax sama sama samam xel sama biir ah fa ayna du'aaru tayy alladina qad sa'aru ah, waaye bu boobaa sama bokk yi ci waa tayy yi nga xam ne ñoo jafal ñoo jafal dëkk yi ndax ñoo fi taal ñoo fitna ñoo ko fi def le fekk kenn mënatu am nekk ci sécurité jaar côté tey yoon yépp taal nañ ko mooy du taal nii mais mooy fitne gi ñu bi ñu def ba nit dootul voyage yi jaar foofu ànd ak xel mu dal ñu bari kenn ñi neetu ko wala ngeen di def détour yu rëy rëy rëy fitne yooyu yépp di leen ci fekk mu ne kon ana sama mbokk yoo yële ñoom bu boobaa ana fu ñuy ne ñoom ñi nga xamante ni qad sa'arul bilad waaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tegal ko ci leneen ne ko wala in bi bika xayaa la tuftaxanna kunuuzu kisraa te bu saw fan guddee dinañu ubbi li nga xam ne mooy trésoru kisraa dinañu ko ubbi mu tegu ci sama loxoy saxaaba yi radiyallahu anhum seydina adi nag nee na boobu nag man mbir mi damaa jëli kaw lii moom nëbbuma ko fa qultu ma ne ko nag qultu Kisra ibn Hurmuz yeneen saa salaam Kisra ibn Hurmuz nga wax de nee na mu ne ma qaala Kisra ibn Hurmuz naam Kisra ibn Hurmuz waaw mu waxaat ko beneen mbir ne ko wala in taalat bika hayaa la tarayanna ar-rajula yukhriju mil'a kaffihi min dhahabin aw fidda yatlubu man yaqbiluhu minhu fala yajidu ahadan yaqbiluhu yaqbaluhu min mu ne ko te bu saw fan guddee bu saw fan guddee di gis nit yor tenqu or pur ak xaalis di am ñu ngi koy joxe ngir saraxe ko ngir génne zakaatam du am kum koy jox mu ne ko wala yalqayanna allaha axadukum yowma yalqaahu wa laysa baynahu wa baynahu turjumaan yu tarjimu la te wat naa ne kenn ku nekk ci yéen dina dajeeg boroom bi subhaanahu wa bés bi muy dajeeg moom te du am benn interprète du am l'interprète seen diggante waaw ñoom ñaar dong fa yaqulan na mu ne sa boroom dina ko boroomam laaj ko lii alam ab'ath ilayka rasulan fa yuballighuk est-ce que yónniwuma la woon ndaw joo xamante ne fa yuballighuk ba bu ko defee mu daldi lay jotale li nga xam ne mooy lu ma waxoon fa yuballighaka fa yuballighka voilà ndax lan est-ce que yónniw ma la woon ndaw loo xamante ne nii fayuballighuka mu jottalil la li nga xam ne moom laa doon xaar ci yow te nga jaamu ma wala tushrik bi shay'a nga jaamu ma te bu ma bokkaaleeg lenn lool nag muy kalimatu laa ilaha illa amul benn buur bu ñu jarat bu yoo xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg ñàkk koo jaamu di ca di di ay lor yi neen ku dul borom bi waaye laa ilaha illa amul benn buur bu sañ di ñu tëralal ay borom bi subhaanahu wa taala waaye laa ilaha kenn ku may dicter sama façon de vie ni may dunde illa allah ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala laa ilaha illa allah amul kenn koo xam ne moom lay topp illa allah ku dul buur yàlla laa ilaha illa allah amul kenn koo xam ne moom lay bàyyi ay tereem illa allah ku dul boroom bi subhaanahu wa taala loolu mooy laa tushrik bi shay'a mu ne fa yaquulu balaa jaam bi du man lu dul ne ko borom bi subhaanahu wa aha kay aha kay woon nga ma ndaw de sallallahu alayhi wa fa yaquulu nee na borom bi ne ko alam utika maalan wa ufdil aleyk fa yaquulu balaa borom bi ne ko est-ce que joxuma la woon alal est-ce que defaluma la woon alal ubbeewuluma la woon bunti wërsëg hein bu kenn toog nag naan man xam naa ñii mooy ñi am milliardaires yi lay wax déedéet yow miy wax déglul alam ontika maalan wa ufdil aleyk est-ce que joxuma la woon loo xam ne doy na say say soxla ba nga desal waaw ba mu des waa ji du man lu dul ne balaa mu ne ah kay mu ne ah kay loolu mooy la sa soxla sa aajo moo tax li yonent bi alei saatu salaam doon wax nit ki bu xëyee nga daal di desal mooy yow sa aajo yi boo amee nit ki bu xëyee Euh, am nekk bonne santé nekk ci aafiya lahu qootu yawmi am li nga xam ne moom lay dunde bés boobu mais kooku buur yàlla su génneel na ko ay kii ubbil na ko mooy mooy kooku buur yàlla xéewal na ko xéewal gu rëy ah li nga soxla tey am nga ko nekk en bonne santé mais doomu aadama bi nag li yonent bi sallallahu alayhi wasallam biiru doomu aadama daal dara du ko fees lu dul suuf bu amoon waadin min dahab la talaba waadin aaxar bu amoon xur woo xam ne lépp or la mooy borom doomu aadama bi dina sàkku beneen mooy ki nga xamante ni kooku xam nga nit ñi meluñ noonu mooy jullit piir moom bu du mel nii moom ndax day doyloo day doyloo mais képp koo xam ne xamul boroomam jaamuwu ko nii la mel waaw walla sax mu nekk jullit mais matagul bu jullit bu mat mooy nii lay mel mooy bu amee lenn lu baax day bëgg dolli mu amaat lool bëgg dolliwaat waaw mu ne biiru doomu aadama bi daal dara du ko du ko fees lu dul suuf mooy buñ ko suulee daal loolu rek ay fees suuf say dugg ci biir bi loolu rek koy fees waaye loo ko jox mu laaj beneen waaye nit ki nag ku nekk xam nga li la doy nit ñi nag léegi dañoo dem bay confondre nécessité yi ak li nga xam ne mooy luxe waaw nécessité besoin luxe yooyu yépp dañ koo jaawale dañu jël yépp boole leen ñuy benn lu ñëw ñu ne nécessité la moo tax nit ay ñàkk téléphone am rek te dara dara du lu muy liggéey du dara nekk ci rek accro ci rek mu jàpp ne moom fii mu ne nattu bi gën a rëy daal na ko ba téléphone bi paanee ndax deux heures ngi ba léegi il fait tout waaye manula accès à son répertoire ak ñooñu mu jàpp ne ah wëlbati àddina bi ndax téléphone boo xam ne dafa paan kooku mu jàpp ne loolu nécessité la léegi bopp biy tëgg kooku majnuunun huwa yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu ye suñu boroom waxee lool nit ki ne ko alam atika maalan wa ufdil aleyk est joxuma la woon alal desal la ba mu des sax ci say soxla fa yaqulu balaa mu ne ankay ah, léegi nag mu des mu constaté nag kon tey lan la fi indi mu ne fa yanzuru an yaminihi fala yara illa jahannam mu xool ndejooram droitam du gis lu dul jahannam wa yanzuru an yasaarihi fala yara illa jahannam mu xool càmmoñam du gis lu dul jahannam safaraaw jahannam wal iyaadu billah qaala adi seydna adi nee na radiyallahu anhu sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquul mu ne dégg naa yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam mu naan muy wax naan ittaqu nnaara walaw bi shiqqi tamra fa man lam yajid shiqqa tamra fa bi kalimatin tayyiba mu ne man adiide dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ittaqu nnaar leen safara yéen nit ñi fegal leen seen bopp safara walaw bi shiqqi tamra même bu tàndarma la tàndarma bu ñu xar ci digg bi même bu dee loolu na ngeen ci nangeen koo ko saraxe ngir lan ngir fegal seen bopp safar mu ne fa man lam yajid ku trouvéwul loolu wax dëgg nag nga am tàndarma tuuti na mais ku amul loolu ak équivalent wam bi hein waxul ak lool kese la non du xasab du lool kese mais loo am rek yow bul xeeb saraxe bul xeeb dara comme niñ ko gisa woon ci ñaari jataay ci riwaay imaam ahmad bi fa man lam yajid shiqqa tamra fa bi kalimatin tayyiba ku trouvéwul ngàddu tàndarma dammitu tàndarma ah kooku fa bi kalimatin tayyiba mooy ittaqu naara walaw bi kalimatin tayyiba waaw ku amul loolu même kàddu gu rafet waxoon nañ la kàddu gu rafet lenn la mooy boo mënula saraxe wax ju rafet nag war nga koo man te nit kiy ñëw di la laaj nga war koo sarax waxoon na comme ni waxoon développé woon ci ci yaa doy jataay bu ko jànni bu ko gëdd bu ko ay jël leen kenn mënu fee am yaram wala foo leen rombe naan gaayaa ngoog de yalwaankat yii ñooñu teree nelaw ñooñu teree màgg ñooñu teree am yaram wu liis déedéet yooyu yépp waxoon nañ la qawlun ma'rufun wa maghfira xayrun min sadaqatin yatba'uha adha loolu la suñu boroom wax subhaanahu wa taala delloo ki lay laaj delloo bu rafet te ñaanal ko njéggal waaw xayru ni moo gën fopp min sadaqatin ci sarax boo xam ne yatba'uha adha lor moo ko topp kon ni ñu waxoon rek bala ngaa jox waa ji xas ko ba mu ràpp nga door koo jox loolu amul njariñ du yàlla du ko nangu waaw kon nag même bu dee ne amu ngeen amu ngeen ngàndu tàndarma kalima tayyiba waaw wax ju rafet te dëggu wax ju rafetul wax ju rafet day dëggu waaw wax ju dëgguwul nag manula rafet waaw wax ju dëgguwul manula rafet te wax ju rafet day dëggu wax ju dëggu day rafet waaw te wax ju rafet day dëggu waaw kon fa bi kalima tayyiba wax ju rafet moom ñépp mën nañ ko xanaa ngeen ñu moytanu ci safara qaala adi seydna adi radiyallahu anhu ne fa ra'aytu ad-da'inata tartaxilu min al-hiirati hatta tatuufa bil-ka'bati la taxaafu illa allah mu ne première bi yonent ma lay saar saab wax fa ra'aytu man mii de di la ko nettali yow Muhall ibn Xalifa man mii di Adi ibn Xaatim gis naa jigéen gi di voyage yi jóge Xiira ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxe woon ñëw ba wër Kaaba gi te amul kenn ku muy ragal ay agresseur mooy kon sama mbokk ya soppeeku nañ waaw waaw te noonu la ma ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxe woon bu njëkk baa ngoog gis naa ko de wala in fa in toolat bi ka xayaa kon sama fan gudd na bu ma gis loolu mu ne ko deuxième bi jàppal yaa Muhill ibn mu ne ko wa fi man iftataha kunuza Kisra waaw mu ne te man mii di wax ak yow di Adi bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ubbi trésoru Kisra trésoru l'empire perse ban Kisra ibnu Hormuz Kisra ibnu Hormuz man mii bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ubbi foofu la mu des ñetteel bi mu ne ko wala in taalat mooy mbooloo ma mu ko doon wax ndax du Muhallum na Xalifa rek gis nañ ñeneen ñi ko nettali tamit ah ci riwaay imaam Ahmad beeg yooyu rahmatullahi ala al mu ne nit ñi ñam ko doon nettali woon seydna adi wala in taalat bikum xayaatun la tarawunna maa qaala nabiyu abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam yuxriju mila kaffe allah mu ne leen kantaa yéen ñi may déglu bu seenu fan guddee bu seenu fan guddee bu ngeen amee longévité la tarawun na wat naa ne di ngeen gis maa qaala nabiyu abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam di ngeen gis li yonent bi sallallahu alayhi abul qaasim Allah gis nga li mu indi abul qaasim ah mooy sallallahu alayhi mooy al qaasim mooy séddale yuxriju nit ki dina génne mil ak kaffi mooy ñetteelu ne nit ki day feesal ay loxoom ci or ak xaalis bugg ko joxe zakaatam mais kenn du ko jël. mais kenn du ko jël mu ne leen bu seen fan guddee di ngeen gis loolu comme man ni ma gisee ñaar yële léegi nag hein nga ne mais loolu xew na waaw ah, laaj bi mooy loolu foofu la laaj bi yóbbu noo mooy li logique na imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa solo te dafa dogu moo tax bi mu ko solo xadiis bu wér ne ci ab euh, mu jaar ci yoonu Yaqub ibn Sufyan mu jaar càllaleen ba ci euh, ni muy ñëwe ci Abdurrahman Omar ibn Asid ibn Abdurrahman ibn Zayd ibn al mu ne innama waliya Umar ibnu Abdil Aziz talaatiina shahran alaa wallaahi maa maata xattaa jacala arrajulu ya'tiinaa bilmaali alcaziimi fayaquulu ijcaluu haadaa xaysu tarawna fi lfuqaraa famaa yabraxu xattaa yarjica bimaalihi yatadakkaru man yadacuhu fiihi falaa yajid qad aghnaa umaru nnaas allah waaw <laughs> mooy da ngay laaj xew na am xewul déglul demal ci riwaaya bu imaam al bayhaqi fi dalaa'il an-nubuwwa allah allah hmm? mu ne innamaa wuliya wuliya umar ibn Abdul Aziz wala waliya Omar ibn Abdul Aziz salaasiina shahr mu ne ki nga xam ne mooy Omar ibn Abdul Aziz de radiyallahu anhu mooy kan surtout Seydina Omar ibn al-Khattab la waaw Omar ibn Abdul Aziz moom la ñuy wax xaamisul xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin mooy juróom juróomeelu xulafaa ur-raashiduun bokkul ak ñoom époque hein gisu ci kenn ni mu avant moom ginnaaw Seydina Ali gis nañ gis nañ ñi newoon xalifa ba ci Seydina Omar aziz Abdul Aziz ni ñuy ñëwee moom dong képp moom lañuy wax xalifa Rashid kii comme ni Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali radiyallahu anhu moom Abdul Aziz feesaloon àddina comme ni maamam Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma feesale woon àddina ci njub ak maadute mu ne moom de trente mois la la la la jiite mu ne alaa wallahi alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen déglu leen wallaahi li may wax du ay kàcc li may wax du neen wallaahi maa koy wat ci yàlla maa maata faatuwul bi mu jëlee nguur gi laata muy faatu xatta ja'ala ar-rajulu ya'tina bil maali al nit ki day ñëw indi alal du baree baree baree bari fa yaqulu ñëw ci ñi doon administrer nguur géeg yooyu ne leen ij'alu hadha haythu tarawna fil fuqara jox ko ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy occuper baytu maal ah, kii moom da cee xam dara parce que moom fa la doon liggéey mu ne dañu koy jox naan ñu def leen ko ci fuqara yi mooy alal jii dépenser leen ko ci fuqara yi way ñàkk dëkk bi way ñàkko jullit ñi waaye fa maa yabrahu waa ji daal du deñ du ñu trouver kenn xataa yarñaa bi maali li ñuy mujj dañ koy jëlaat jox ko alal ji mooy bu dul azaka moo tax ñuy wax parce que zakat kenn du ko delloo après bu kiiwee dañ koy def feneen walla ñu garder ko bu jaree bu dee réew moom bu dee ne réew mi euh, comme bu dee suñu gox yi nga xam ne caaxaan yi tax nañu daggal ñu ay pays yu ndaw naan ñu fii la yem waaw mooy de buñ gisee ne par exemple waa Sénégal zakat amul ñàkk bu ko jël mu boobaa mën nañ ko toxal yóbbu ko waa Mali bu dee ñoom soxla nañu ko julliti Mali jullit lañ wax de pas ñëw di ko jox yéeféer zakat kenn du ko jox yéeféer déedéet yéeféer koo sarax yéeféer bu ñàkk mën nga koo sarax te waaye kenn du ko jox zakat kenn du ko jox zakat mu ne waa du man lu dul alalam joon mu indi yata barwaaw mooy da doon def ngir yàlla génne alal ju bari indi na lii dama bëggoon ngeen xool looy ñàkk ñi ngeen jox leen ko mais du ñu trouver kenn ku ñàkk moom daal day mujj yar yarja bi maalihi waaw di xool di xalaat ana ci kan kan la koy teg ci loxoom waaye fii falaa yajitu du ko trouve lan moo tax qad aghna umaru nnaas ndax seydna umar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu woomal na nit ñi allah waaw moo tax moom moom moom booy histoire Seydina Omar ibn al Abdul Aziz mais boo kii da naan kii Seydina Omar ibn al-Khattab la copie conforme Seydina Omar ibn al-Khattab da naan mais kii moom la ah. kooku moo toog loolu lañ naan <laughs> walladina amanu wattaba'athum alquran di wax zurriyatuhum zurriyatuhum bi iman voilà mooy ñi nga xam ne ñoo gëm teg seen tànk ci yoonu njub ba ñu fa jógee seen njaboot seen descendance topp leen ci njub googale waaw alxaqnaa bihim zurriyatihim dañuy jël ñooñu seen descendance yi dañuy jël loo leen gën a kawe dañ leen di boole dañ leen di jël kii même bu dee àgguñu niveau fi def nañ lu nekk waaye àgguñ niveau yi ka ka ka ak ka ndax zurriya foofu mën na nekk sët yi man na nekk tamit maam yi waaw mooy ne bu boobaa comme Seydina Omar ibn Abdul Aziz ni même mu dee ne Seydina Omar ibn al moo ko raw fuuf waaye alxaqnaa bihim même ci àddina fii suñu borom loolu la def mooy ñu jël ko ah yóbbu ko bu nekk ba ba koy woowee xalifa Rashid di ko boole ci raawu Seydina Omar ibn al-Khattab maam ci waaw ndax dafa teg tànkam fi ñu ko tegoon loolu la waaye du ay woote woo di jaay ne fii laa bokk kese loolu taxul kenn am dara waaw waaw ku say ku say jëf jëf gaawalewul ci yiw saw askan du la fa gaale loolu rekk la kon loolu la moo tax imaam al-Bayhaqi dafa dogu ne lii jamono seydna Abdul ah, kii la Umar Abdul Aziz waaw waaw moo tax mu teg ci ne fiihi tasdiiqu maa rawaynaa fi xadiisi Adiy ibn Xaatim moom imaam al-Bayhaqi Abu Bakr ash-Shaafi'i rahmatullah ne wax xadis bi nettali bi nekk na ci liy dëggal li nga xam ne moom lañu solo ci Seydina Adiy ibn Xaatim te waxoon leen wala in taalat bikum xayaa la tarawunna maa qaala nabiyu sallallahu nabiyu abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam am na ci ñoom ñu doon ñoo ñu doon waxal ñoo xam ne fekke nañ ko ndax Seydina Umar ibn Abdul Aziz dafa teel a kii début cent yi l'an cent début yi foofu la génn àddina jël jël xilaafa gi gaaw génn àddina mais bi mu ñëwee la régler lépp waaw ndëng-ndëng yi nga xam ne. yenn gars yi dañ koo defoon yu yépp la dindi waaw ak ñi xam ne dañ ci doon forcer saxaaba yi mënuñoon a def dara waaw xam nga julli àjjuma nga nekk fi di xutba saay ba tàkkusaan di dugg yooyu yépp dindi leen waaw ak tamit jël <laughs> bésu it saay nga jiital kii bi nga jiital ne comme que gars yi tem eh, boo jullee ba pare xam nga ay dañuy julli ba pare après ñu door a xutba léegi nag bëgg gaa yi toog di leen dégg lu ñu jiital xutba bi yooyu yépp la ji waaw nekk fi discours yu dul jeex boo commencé euh, xutba bi di tagg euh, euh, ñoo xam ne mooy ñi jiite te ñu ngi leen di tagg du léeg-léeg du jaar yoon waaw bu doon danga leen di ñaanal waaw loolu baax la ñaanal yàlla ñi jiite réew mi buur yàlla daal di leen jàppale ndax seenu texe accès ñoom bu ñu amee réussite mooy réussite ñépp waaw loolu la imaam Ahmad doon wax gaa yi day jëri ay ñaan au ñu ñaanal seen nguur ñi nga xam ne moom moo doon wax ne bu amoon ñaan boo xam ne mustajaaba la day ñaanal ñi nga xam ne moom si imaam Ahmad ibn Hanbal ñi nga xam ne ñoo jiite réew parce que ñoom bu seen affaire baaxee bu ñu newee ci ngërëmu yàlla mais ñépp nekk ci ngërëmu yàlla mais fii lañuy nekk di leen ñaanal lu bon yàlla na bu mu moo tax moo tax en général du muus parce que moom li ñuy ñaan xamul ne loolu moom pour moom loolooy defar mbirum moom ki jiite dina ko ñemewu ko wax nii ci biti ci biti day rafetal oui on veut réussite vraiment waaye mais moo tax fu ñu ko waxee dañ ci gaaw génnaat wala luy wane mais on est prudent wala yu mel noonu wala mooy ndax il ndax dañ koo gëmul dañu loo xam ne dañ koy def parce que c'est politiquement correct te tamit mënuñoo wax leneen. parce que bés bu ñu taxawee ne moi président bu ñuy door a fal yow opposant bi wala yow miy gañe ña woo taxaw ne man je ne veux pas qu'il réussisse waaw moi je veux je je lui souhaite un échec retentissant loolu doo ko wax ndax boo ko waxee gars yi naan kii bëggul réew mi te pourtant loolu noonu la gaa yu bari loolu la loolu lañ gëm mais nag politiquement le politiquement correct oblige ñu nekk fi naan je lui souhaite bonne chance waaye. pour la l'avenir du pays pour le bien du pays alors que gëmu ci dara pour moom l'avenir du pays le bien du pays ci moom lay jóge waaw moo tax politicien surtout à la tubaab en tout cas pas à la moom moom moom moom moom nga gis ci ku dëggu daanaka loolu moom doom bu góor la quoi waaw te li la tey ak tam moo lay wan kiy gëmul loolu bu waxee loolu ci pare actes yi teg ak mais yi ciy doon mooy wan ne waa ji gëmul lool parce lii rek la mën wax léegi ni fay nekk di leen ñaanal loo xam ne di leen souhaiter lu bon walla ñu échec ba yow bu ko defee gaa yi farfal la mooy yow nga foog ne bu yàqulee xoolal dëkk bi doxul jamono yi cinq ans yi mu fi ne wala sept ans yow doo ci patir yow wala wala waa réew mi ciy patir loolu rek yow waroon na laa tax nga ñaanal ko lu baax bopp mais dara ana ana man man c'est moi si ce n'est pas moi ça ne pas être quelqu'un d'autre yooyu la gaa yi ama waaw nafsaka alladhi na janbayk bay sa bakkan bi nga xam ne moo nekk sa entre mbag bi di funki di rëy di rëy ba nga jàpp ne yow moom ku dul bu dul woon yow gaa yi torox wala coono jiñ newee yow rekk lañ ci mën a génn te kullu hada laysa bi saxiix loolu lépp dara dara du lenn mooy li nga xam ne moo ci jug amul lenn lu jug ci waajooju loolu nga xam ne moom lay xalaat ak loolu nga xam ne moom la gëm waaw kon Seydina Abdullah kii Umar ibn Abdul Aziz ba mu ñëwee moo tax maanute moo dellu si moo dellu si yooyu yépp la dindi gaa yi nga xam ne ñoom bon ña fa newoon dañ leen doon defal ay faveur parce que ci famille princière famille princière bi lañ bokk famille nguur gi yépp la dindi ba am ñu bari ñu ko ci mere waaw pour quelle raison ñu leen di defal yenn faveur yi pour quelle raison parce que yeneen diw hein parce que yeneen diw loolu c'est fini yooyu yépp la dindi teg xam-xam xam-xam la teg jël boroom xam-xam yi teg leen seen wet ñoom Seydina Urwatu ibn Zubayr ñoom ci euh, nu mu tudd euh, Ibn Shihab waaw jël ñooñu teg leen seen wet teg leen ci wetam waaw ñoom imaam Ibn Shihab az ba moom la digaloon mu dajale li nga xam ne mooy la mooy ilmul xadiis xam-xamu xadiis tey buñ ñii di yor saxiix imaamul Buxaari yi saxiix imaam Muslim musnad imaamu Ahmad waaye musnadu Abdurrazaaq moo ki eh, musannafu imaam Ibn Abi Shayba ay ay ay sunanul Bayhaqi Ibn Maaja an-Nasaa'i imaam Abu Daawud dawa sunan waaw ndax moo mag sunanu imaam Abu Daawud eh, sunanu imaam at-Tirmidhi sunanu imaam an-Nasaa'i sunanu imaam Ibn Maaja sunanu eh, Ibn al-Bayhaqi ak ñoom ay Daaraqutni ñoom ñëpp buñ leen amee ak téere xam-xam yi seen cosaan mu ngi jóge ci li Seydina Omar ibn Abdul Aziz digle woon ngir digle woon ngir ñu dajale li nga xam ne mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wa gis nga loolu lépp xoolal rek ci laps de temps laps de temps laps de temps moo tax mbir yi du ci du ci at yu bari waaye mooy nit ki na dëggu tey def te yàlla kese tax même boo fi defee quelque mois tu vas marquer tout le monde te loolu du looy sàpp du sax sa objectif mais buur yàlla hein mooy def loolu buur yàlla moo dogal loolu que ni mbir yi noonu lay deme waaw kon Seydina Ali ñépp doon wax am nañ ko di fekke jamonoy Seydina Abdullah Abdullah Umar ibn Abdul Aziz allah allah moo tax gëm digu digewu digéey digéey borom bi subhaanahu wa ta'ala ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam lu ñu digee day am gis nañ ci riwaaye imaam ahmad bi la wax te wat naa ne la takununna thalitha li anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wat naa ne bi ci des dina am ñetteel bi nit ku génne alal ngir saraxe du am ku mu ko jox oor laa wax de ak xaalis du am ku mu ko jox kenn du ko nangu parce que nit ñi doyloo nañ laqad aghna umaru nnaas ndax seydna umar ibn abdul aziz radiyallahu anhu noo mooy woomal na nit ñi waaw allah allah kon nag ñun an najaa suñu texe mu ngi ci as-siqatu billahi wa siqatu bi rasul sallallahu alayhi wa mooy am confiance boo xam ne infaillible ci boroom bi subhaanahu wa xel mu dal ci lépp loo xam ne bàyyeekoo na ci moom ak ki nga xam ne moom la ñu yónni mu yonent bi sallallahu alayhi wa foofu la suñu najaa suñu faraax ne bu ñu ko fi bàyyee nag di jaay ay genre calcul ay on sait que euh, les les stratèges les observateurs nous disent que ça sera bon difficilement atteignable cette promesse ba yow tax nga gëmatoo yooyu nga ci am ay doute mooy nag yow yaa rey sa bopp yaa rey sa bopp yow yaa rey sa bopp